alshaafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wa salaatiin ba'dal mi'atayn baabu fadli man fattara saa'iman wa fadli saa'imi alladii yu'kalu 'indahu wa du'aa'il aakili lil ma'kuuli 'indahu. kon walillaahi alhamdu wal minna. ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent trente hadith biñ ci mujj woon gis mu doon mille deux cent soixante-quatre al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne woon wa an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuftiru ayyaamal biidi fii hadarin wala safarin walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis muy dernier bunt muy bunt bu mujj garab bu mujj ci kitaabul fadaa'il ci téeram gëneeli walillahi alhamdu wal minna muy chapitre deux baabu buntu fadli ngëneelu man fattara képp koo xam ne dogal na mooy jox mu dog saa'iman aji woor wa fadli ak ngëneeli as-saa'imi aji woor bi nga xam ne alladhi as bi nga xam ne yukalu indahu moom dafa woor am ñu ko seet ñoo xam ne moom bu moom bu lekkul garaawul ci ñoom quoi bu dogul garaawul voilà léegi mu defaral ñooñu loo xam ne moom lañuy xéewloo wa il aakili ak ñaanuk aji lekk gi ki nga xam ne mooy lekk lil maquli ñeel ka nga xam ne moom la lekk moom lay lekk ñaam indahu fa moom lii lépp moom la fi al imam di traité fii tëjëku kitaabul fadaa'il muy ngëneel li nga xam ne ñoo nekk ci jox koo xam ne dafa wooroon lu mu doge ak loolee nga ko jox lu mu néew néew nga tudd lu ko lu ko la tax mu dog waaw même bu dee guuxum ndox la boo xam ne woo ko présenté jaaykatu ndox mu sedd nga timis jot gaa yi nekk ci tali bi di am lu ci nga ne ah man de naa ba ma déggee ngëneel yii am na fukki mbuusu ndox yoo xam ne moom comme que jaaykatu ndox la yoo xam ne moom dama koo def uniquement ngir jox ko ay nit duma ko jaay bu ndogu jotee ñi nekk ci oto yeeg ñiy dox ci tali bi di romb te amuñ lu ndogoo ma jox leen mbuusu ndox mu sedd buy ñu daldi ndogu jaaykatu tàndarma la wala sax duma jaaykatu tàndarma waaye ma ñëw wala duma jaaykatu ndox ma jënd ay mbuusu ndox bu dog di jege waaw comme que maa ngi nii wala jënd samay tàndarma daal nag yor bu jege rek ku ma romb ma ne la sëñ bi bismillah waay daal di koy jox mu daal di ŋàbb mu leer ne waa ji bu ndox jotee moom lay njëkk a lekk allahu akbar waaw wala man daal ci jàkka ji laa ko yëndi nga xam ne waa jàkka ji bu ndogu jotee ba noddukat bi tàmbalee nodd biskit yañ fay lekk wala tàndarmayaat kahwa tuubaa yeeg café tuubaa yeeg yépp maa koy fàggu wala bu ma ko mënula def saa su ne it am na boo xam ne moom dinaa ci participer waaw te ña koy def bu dee ñu bari lañ ma am loo xam ne man sama dërëm dina ci dem ba nga xam ne gëneelu dog loo dogal ku woor loolu ma am gëneel li nga xam ne moom la ci yeneen tubaab saa saabu wax waaw waaye it gëneelu ki nga xam ne dafa woor waaw am ay invité wala ku ko sees walla koo xamante ne daa ñëw waaye. mu nekk koo xamante ne ni moom bu continuer woor loolu déranger wu ko garaawul mu waajalal ko lekk daal di koy jox waajee mi lekk te moom mi koy jox te nekk këram dafa woor Allahu ak tamit ka lekk ba pare nan la koy ñaanal parce que quand même c'est pas affaire u baadool la yooyu quoi <laughs> waaw saar doo remercier kay waaw déedéet lan ngay ñaan yow ma lekk waaw ak képp koo xam ne rek aji lekk Eh? koo xamante ne nii eh, eh, lekk na fa ay ñoñ lan la leen di ñaanal kon al imaamu bunt bii la mujjee indi fii walillahi alhamdu wal minna mu indiwu fi nag laaya ci kanam waaw indiwul laaya comme ni mu waxoon wa usaddirul abwaab waaw loolu indiwu ko fii dinaa ubbee bunt yi lenn ci al alquran aaya alquran yu tedd yi indiwu ko fii ñetti xadiis nag la fi indi xadis bi ci njëkk muy xadis mille deux cent soixante cinq al imaamu rahimahullah mu ne an Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu laa yanqusu min ajri as-saa'imi shay' rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu allah mu indi premier xadis di xadis mille deux cent soixante-cinq mu ne an Zayd ibn Xaalid mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Zayd ibn Xaalid al-Juhani ko joowoon ci waa Juhayna radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci ndawal yàlla li ki yàlla solo sallallahu alayhi wa sallam annahu mu ne nee na man fattara képp koo xamante ne nii daal di ngay doggal waaw yow yaa dimbali jox ki nga xam ne daa dog li nga xam ne moom moom la doge waaw mu ne képp ko def lool kaana dina nekk la hoo ñeel ko mislu ajrihi lu mel ni payu ka nga xam ne mooy ka woor kooku mu jox te waroon jox ko mu dog boo ko joxee mu dogoo lool yow am nga yoolu kooram gi allahu akbar ghayra sufk annahu la yanqusu du wàññi nag min ajri saa'imi ci payu aji koor gi shay'un dara waaw akbar di leen ci ñëwaat mu ne rawaahu soloo na ko di al imam at-Tirmidhi wa qaala bi nga xamante ni ci mu ne moom imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne xadiisun lii xadiis la xasanu saxiix boo xam ne bu baax la waaye bu wér la gi njàngat bu njëkk mooy laaj bu njëkk mooy est-ce que al imaamu Tirmidhi kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo naka noonu al imaamu ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhi après dinañ gis beneen xadis boo xam ne niroo naag lii dinañ ko tuddaale bu xadis sayna Salman abul islam yi al-Farisi radiyallahu waaye xadis boobu euh, bon xadis la bu siiw la bu gudd euh, euh, di wax tamit lu mel ni insha allahu taala insha allah ci biir après dinañu kaa tudd ah allah te loolu mooy xadis boo xam ne nag al imam Eh, eh, eh, imaamul a'imma al imaam Ibn Xuzayma moo ko di saxiixam bon waaye ak al imaam Ibn Hibbaan al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhim mais bon de toute façon xadis boobu dañ ko gis après laysa bi wér quoi même bu dee ne xadis la bu siiw mais laysa bi wér comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee waaw mais. Euh, am nag partie ci xadiis boobu yoo xam ne wér na bi shawaahidi wér na ndax leneen loo xam ne moo koy dëgëral kon al imaam al haafiz abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata ibn musa at-tirmidhi rahimahullah mu ngi ko dab abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu ma jaa fi fadli man fattara saa'iman mu ne haddathana hannaad mu ne haddathana nettali nañu Hannaad di Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'quq ibn Sa'quq ah, ah, Abu Sari al-Tamimi al-Hanzali al-Kufi al-Warraq rahimahullah génn àddina la 243 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abdurrahim ibn Sulayman mu ne nettali nañu Abdurrahim ibn Sulaymaan al-Kinaaniyu al-Marwaziyu al-Kuufiyu rahimahullah génn àddina la 187 am nañu ne non 184 rahmatullahi alayhi an Abdul Malik ibn Abi Sulaymaan mu jël ko ci Abdul Malik ibn Abi Sulaymaan Maysara al-Arzamiyu rahimahullah al-Kufiyu al-Fazariyu génn àddina la 145 ci wuute goo xam ne am na ci moom mi euh, euh, saduq la lahu awham ku dëggu la waaye léeg-léeg ay def-def le moom la al al-Hafiz Ibn Hajar wax euh, que Kanta Abdurrahim Ibn Souleymane kooku moom fiqa lahu tasaanif ku dëgër la ba am yoo xam ne daana ko taalif na ko ah léegi kon an Abdul Malik Abdurrahim ibn Sulaymaan mu jëlu ko ci ki nga xam ne mooy Abdul Malik ibn Abi Sulaymaan an Ataa mu jëlu ko ci Ataa di Ataa ibn Abi Rabaah Aslam al-Qurashi al-Fihri rahimahullah al-Makki génn àddina la 114 rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Khalid al-Juhani moo ko jëlee ci saxaaba bi di Zayd ibn Khalid al-Juhani Abu Abdirrahman ñii na Abu Talha al-Madani radiyallahu taala anhu génn àddina la soixante-dix-huit am nañu ne la soixante-huit muy saxaaba boo xam ne bu siiwa siiw la moom Seydina Zayd euh, euh, ibn Khalid al-Juhani ko joowoon ci waa Juhayna benn tribu la woon bu newoon soriwuñu woon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati afdalu salaati wassalaam afdalu salaati wassalaam moom mu ne am na woon qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay'an haadaa hadiithun haadaa hadiithun hasanun sahiih haadaa hadiithun hasanun sahiih kon nii la ko al imaamu noonu la ko al imaamu at-Tirmidhi daal di indee kon hadith baa ngi mu nekk xadis boo xam ne bu màgg mbir la quoi waaw di wane vraiment lëkkaaleem ñaareelu njàng ak suñu lëkkaaleem bunt bi baabu fadli man fattara sa'iman waaw imaam dafa tudde bunt bi noonu waa mooy lan yeneen saa salaam mu indi xadis nga xam ne day leeral kii dogal ab moom lan lay am yonent saa ne man fattara sa'iman képp ku dogloo koo xam ne dafa woor waaw jox ko lu mu dogoo waxuñu la kenn wor nga forcer ko mu dog alors que dog jotagul kenn waxu la loolu yooyu loolu tekkiwul li ah <laughs> yow boobu kooku yow boobu bactère bi yëpp diñ ko yëfu par force waaw <laughs> wor dog jot nga jox ko lu mu dogoo bu dee am na yow nga fexe loo xam ne loolu lay lekk diñ day muus <laughs> waaw moo tax kenn ëpp nu gëneel gaa yi nga xam ne dinañ da- décarcassé wu ba bu dog jotee koor yi sa waay ñuy assurer les les les les ndogu du du du xaw la hawla wala waaw ci ay xaw may buur yi ceeb yi ñuy togg ak di ko teg ci place yi nga xam ne day bari ay nit nit ñi di moom nga xam ne moom lañuy ñuy njëkk a lekk waaw tàngal café yi fii waaw daal di joxe café yi daal di joxe ndogu <laughs> kooku moom kooku moom ay ngëneelam kenn xamul nu mu toll imagine képp ku ñëw lekk ku ñëw ndogu sawaay kooku am na yow sa pay loolu leen saa salaam assuré nag ne loolu tekkiwul ne léegi yow mu ñëw ndogu si yow léegi rek da wàññeeku le déedéet doo wàññeeku le daaree waaw fadlullahi azim yow la nga war a am ci koor gi da koy am mat sëkk waaye borom bi dina la jox lu toll dina jox lu tol ni li nga am ki nga xam ne moo la jox nga dogu allahu akbar waaw allahu akbar waaw allahu akbar kon loolu lu ama ama am solo la waaw ñooñu ñooy asxaabul fadaa'il yi waaw kon gëneelu affaire baa ngi nii waaw eh, léegi eh, liñ la doon wax sànq hmm? mooy li hadis biñ la doon al imaam Ibn Xuzayma daal na koy solo ñoom imaam al Bayhaqi eh? ñoom imaam. Ibn Hibbaan rahmatullah alayhim xadis la boo xam ne nag wérul xadis bi li tax wérul mooy Ali ibn Jud'aan parce que al imaamu hmm, euh, Ibn Xuzayma muy Muhammad ibn Ishaaq Ibn Xuzayma imaamul a'imma waaw mooy imaamu imaam yi mooy imaamu imaam yi waaw mooy imaamu imaam yi moom ci saxiixam baabu fadaa'ili shahri Ramadan foofu la ko indi muy xadis bu siiw bu ma ko waxee léegi nga dëgg bu dee yàgg ngaa dem ci surtout yenn imaam yi bu koor gi jege wala premier jour koor gi wala buy jege dañuy def xutba bi la ñuy wax waaw waaw al imaam Ibn Xuzayma mu ne baabu fadli shahri ramadan in sahha al xabar <laughs> mu ne baabu buntu fadli ngëneelu shahri ramadan ngëneelu li nga xamante ne nii mooy euh, weeru koor waaw waaye à condition al imaam Abu Shaykh yi daal na koy solo mais ñoom ñëpp ci yoonu Ibnu Xuzayma bi mu ko jële fii la jaar mais hadis bi laysa bi wér ci wàllu càll la xoolal mu ne kon baabu buntu yi ngëneelu shahri ramadan ngëneelu weeru koor maa ngi leen dendil hadis bu koy wax waaye à condition in saxal xabar bu dee ne man xabar bi ma ci am mooy mooy xadis bi ma ci am man Ibn Xuzayma la bu dee ne wér na <laughs> te xadis boobu dinañ ko moo nekk ni mu ne hadathana Ali ibn Hujr as-Sa'di mooy euh, gis nga seen sëriñ la ak ñoom Seydina ñoom imam Muslim ak ñoom voilà ñoom ay contemporain la ñoo dundandoo voilà muy Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil euh, ibn Muqadish Eh? ibn Mushamriya ibn Khalid Abu Hasan al-Sa'di al-Marwazi al-Hafiz az-Zarzani eh? al-Abshi eh, rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom mu ngi génn àddina la deux cent quarante-quatre moom am na wuute boo xam ne am na ci génn àddina rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yusuf ibn Ziyad mu ne ki ñu nettali mooy Yusuf ibn Ziyad Abu Abdillah al-Basri an-Nahdi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gis ma ko aw ah xaay waaw loolu day am day bien xamante ne nii doo gis ñu def tarja ci euh, taraajimu euh, auteurs yi nii comme ñoom al imaam al hafiz Hajar doo gis ñu ñu wax exactement euh, kii kañ la gane àddina kañ la loolu day am ñoo xam ne moom loolu la quoi léegi kon Yusuf ibn Ziyad qaala mu ne haddathana Hammam ibn Yahya mu ne kii nettal Hammam ibn Yahya ibn Dinar Abu Abdillah gis nañ ko fan yi al-Azdi ash-Shaybani al-Awdi mooy Dinar al-Awdi al-Basri rahimahullahu ta'ala nekk koo xamante ne nii ku siiw la génn àddina la 163 même bu dee moom itam am na wuute boo xamante ne bu ndaw ndaw la ci ay eh, kañ la am nañu wax 164 Euh, mais euh, lii euh, tout le temps bi ñu lay njëkk a wax mooy bi nga xam ne mooy bi gën a bi nga xam ne moom mooy bi gën a siiw ci wax yi kon moom mu ne rahmatullahi wa rahmatullahi alayhi muy Hammaam ibn Yahya an Ali ibn Zayd ibn Jud'an voilà fii nag la problème bi nekk waaw parce que Ali ibn Zayd ibn Jud'an mooy Ali ibn Zayd ibn Abdillah ibn Abi Mulayka Zuhayr ibn Abdillah ibn Jud'an ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah Euh, Abul Hasan euh, ñu ko doon wax al-Makfuf euh, ñam ñu ne non Abu Abdillah la at-Taymi al-Basri rahimahullah waaye al-Hijazi asli ci waa Taym bu Quraysh la bokk moom waaye moom mii nag mooy problème bi voilà génn àddina cent vingt-sept am nañu ne cent vingt-neuf am nañu ne cent trente et un parce que al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala dane Ali ibn uh, Jud'an mi moom uh, ci at-Taqrib dane Ali ibn Jud'an Ali ibn Zayd ibn Jud'an da'if waaw Allahu akbar <laughs> waaw mu ne Ali ibn Zayd ibn Jud'an moom wirul ah voilà moom wirul moo tax moom mooy problème bi quoi voilà moom hadis bi loolu mooy problème am Sa'id ibn al-Musayyib bi mu jëla ko Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'il ibn Amr ibn Makhzum Abu Muhammad di sangu taabi'iin yi eh, génn àddina li nga xam ne mooy année quatre-vingt-dix yi mooy ñu ne quatre-vingt-treize am ñu quatre-vingt-quatorze ñu ne am na sax ñu hmm, na ñu ne sax cent cinq eh, radiyallahu moom moom eh, ku siiwa siiwa siiw la ah moom xam Sa'id euh, ibn al doomu Seydina Abu Hurayra mel moom moo ko doon denc waaw moom moo doon borom këru doomu Abu Seydina Abu Hurayra wu jigéen benn doomu Seydina Abu Hurayra moom nii moo doon borom këram Seydina euh, Sa'id ibn al al-Madani ibn Hasan rahimahullahu ta'ala moom mooy. boroom xam-xam yi dañ naan taabi'i yépp waaw moo ci ëpp njariñ ci taabi'i yi ci xeeti ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw juddu eh, ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhu nga xam ne eh, dégg na bi mu amee huit ans eh, Seydina Omar radiyallahu anhu di def benn xutba nee bi ma ko déggee noonu la ko mokkale waaw mooy yaa ngi imaginer nga dem ci jàkka ji am huit nga toog imaam bi def benn xutba nga mokkal xutba bi yëpp naa ko allahu akbar waaw <laughs> allahu akbar mooy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan an Salmaana moo ko jële nag ci Seydina Salmaan eh, abul islaam yi eh, mooy Abu Abdillah al-Farisi al-Asbahani ar-Rama Hurmuzi al-asl Rama Hurmuz la jóge fële ca bilaadu Xurasaan nga xam ne moom moom la yeneen saa sa doon ne Salman minna Salman ci ñun la bokk voilà fële ca bilaadu Xuraasaan Rama Hurmuz fële jóge ca bilaadu Xuraasaan doon wër dëgg gaay di ko nax rek di ko sonal ay kàccoor yoo xamante ne ni ba ni nga xam ne noonu lañ koy nax yoo xam ne ci euh, ñoom chrétiens yi ci monastère yam doon dem ñu koy nax ba am koo xam ne far ñu jaay ko ci tool ñëw daal ba jaay ko Medina mu nekk fa di liggéey e, ba ñuy saa salaam di fa ñëwee mu ñëw ay mbiram daal ni lay siiw moom Seydina Salman al-Farisi génn àddina ci xilaafa Seydina Ousmane Ibn Affan loolu mooy li gën a dëgër quoi l'an am na nag ñu ne ñëw euh, xilaafu Seydina Ali la 37 waaye loolu bu njëkk bi insha allah mooy li nga xam ne mooy euh, li gina lëng que ne Seydina Salman euh, ci jamono yooyu mooy bu xilaafa Seydina Usmaanu alayhima ridwaanu rahiimu rahmaan ci la dugg ci la ci la génn àddina léegi Seydina Salman mu ne mu ne xatab léegi nañ wax nañ wax nañ wax xaadi xadiis bi nga dégg ko comme ni nga koy déggee ci jàkka yi xadiis bii la ñuy jël xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi axiri yawmin min sha'ban fa qaal ya ayyuha nnaas qad azallakum shahrun azim shahrun mubaarak shahrun fiihi laylatun xayrun min alfi shahr ja'ala allahu siyaamahu farida wa qiyaama laylihi tatawwu'an man taqarraba fiihi bi xaslatin min alxayr kaana kaman addaa fariidatan fiimaa siwaahu wa man addaa fiihi fariidatan kaana kaman addaa sab'iina fariidatan fiimaa siwaahu wa huwa shahru sabr was sabru sawaabuhu aljanna wa shahru almuwaasaa wa shahrun yazdaadu fiihi rizqul mu'min wa shahrun yazdaadu fiihi rizqul mu'min man fattara fiihi saa'iman kaana maghfiratan lidunuubihi wa itqa raqabatihi minan naar wa kaana lahu mithlu ajrihi min ghayri an yantaqisa min ajrihi shay' qaaluu laysa kullunaa najidu maa yufattiru as-saa'im fa qaala yu'ti Allahu haadha ath-thawaaba man fattara saa'iman 'alaa tamra aw sharbati maa aw madqati laban wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa aakhiruhu 'itqun min an-naar man khaffafa 'an mamluukihi ghafara Allahu lahu wa a'taqahu min an-naar wastakthiruu fiihi min arba'i khisaal xaslatayni turduuna bihimaa rabbakum wa xaslatayni laa ginan bikum anhumaa fa ammal xaslataani allataani turduuna bihimaa rabbakum fa shahaadatu an laa ilaaha illallaah wa tastaghfiruunahu wa ammaa allataani laa ginan bikum anhumaa fa tas'aluuna allaha aljanna wa ta'uuzuuna bihi mina nnaar wa man ashba'a fiihi saa'iman saqaahu Allahu min hawdi sharbatan laa yadma'u hattaa yadxula al-janna Allah law sax <laughs> ah hadis bi wéy la bu doon wér na moo tax imaam Ibn Xuzayma ne baabu fadaa'ili shahri Ramadaan in sahha al-xabar <laughs> bunt bi lu bari ci weeru weeru koor waaye oh bu xabaar waaye xabaar bi wëru <laughs> kon kay mu ne xatabana sayyidina salman ah, radiyallahu anhu abul islami mu ne xatabana daal dinañuy xutbal sermon dañuy gaaw nag ndawal fii axiri yawmin min sha'ban ci bés bu mujj ci barax mooy weer wi nga xam ne boo ci dugg génne dugg ci weeru koor moo xam naa dafa tombé woon soit vendredi wala beneen jour ndax xutba c'est pas obligé tout le mu nekk vendredi voilà ñàkk ne mooy yeneen saa sax daa xamoon ne trente la yem comme que ñàkkul na dañu séentu bés bi jiitu gisuñu léegi bés ba mooy dañuy matal trente léegi ñu matalee trente nag mu xutba leen ci bés boobu nga xam ne suba moom mooy ramadan laa ma xaala waaw mooy ramadan nee na nag ci la leen defal benn sermon benn xutba waaw bés bu mujj ci weeru Sha'baan ci baraxlu mu ne fa qaala mu wax moom alayhi salaatu wassalaam alhamdulillah mu ne ayyuha nnaas yéen nit mooy agsi na nañ leen a muur waaw bu ñëwee muur leen a ci teraangaam shahrun weer woo xam ne azimun bu màgg la shahrun shahrun weer woo xam ne mubaarak wu barkeel la shahrun weer la woo xam ne fii fiihi nekk na ci biir weer woowee laylatun guddi goo xam ne xayrun min alfi shahr moo gën junni weer muy laylatul qadr waaw waaw comme ni ko borom bi waxee laylatul qadr xayrun min alfi shahr allah ci weer wi la ko borom bi def xam nga yéen yépp dëgg la est-ce que euh, ramadan du du du shahrun azim shahrun mubarak shahrun boo xam ne fiihi laylatun xayrun min alfi shahr est-ce que <laughs> bu had bu hadis bi dëgëru lii moom dëgër na borom bi def na siyaamahu farida borom bi daa def ne weer wii woor ko xam ne amoo ngànt ngir woor kooku daa nekk farata wa qiyaama laylihi tatawwaa kantaa di taxaw guddi ya di ci weeru koor gi loolu coobare la du farata bu yàlla teg jaam yi de waaye nag ku ko def de ut ci gëneel borom bi dina la ci yoola man taqarraba képp koo xam ne fexe nga jege jegelu di jegel jegelu fii ci bis ci ci ci ci ci weer wii bi xaslatin min al xayri ci qualité lépp xam ne mbiru yiw la lépp loo def lu tudd yiw nga def ko ngir mooy moo tax loolu taqarraba mooy yéene bi la def ko ngir nit ñi riyaa ak suma ngir ñi di la gis koo xam ne da def yenn yiiw waaw ngir jege boroomam tabaaraka wa kaana kooku day nekk kaman adda fariida day mel na ku jooxee farata fii ma siwaa loo xam ne en dehors de weeru koor waaw mooy yi nga xam ne sax du ñuy farata ay jëf yu baax kese la boo ko defee ci weeru koor bi yow borom bi dalay jox yoolu lan ku def farata en dehors de weeru koor ci biti weeru koor waa loolu bu dee kii def loo xam ne du farata la waaw waaw ku ci def farata nag mu ne waman adda fii ci farida képp koo xam ne joxe nga ci li nga xam ne mooy loo xam ne nag farata la comme nga julli ci farata tisbaar wala tàkkusaan wala yu mel noonu wala mu tombeeg yow biir koor gi tombeeg sa zakat nga war koo joxe parce que yow sa xawalaanul xawl sa date joxe sa zakat la joxe nga joxe ko lool mooy at joxe nga ci farata waaw kooku nag ku def lu mel noonu benn ci farata yi def ko ci moom kooku ka man addaa am yoolu comme ki nga xam ne joxe na def sab'ina farida soixante-dix farata fii ma siwaahu en dehors de weeru koor waaw mu ne wa huwa weer wi shahrun shahru waaw mooy weeru muñ weeru muñ bee ngi wa sabru tanta muñ dëgg-dëgg moom sawaabuhu ak payam mooy aljanna mooy aljanna mooy aljanna wa shahrul te mooy bés weer la woo xam ne jullit ñi dañ cee war a nekk ñoo xamante ne dañuy bokk seeni mbir waaw waaw boo amee dara nga man koo partager ñun ñi waaw bañ koo aatimoo waaw fexe rey bu dee képp kenn ci ñun ku dese git koy liñ naan égoïsme ak ak ci sa xol nga fexe daal di koy faat waaw ci joxe yi nga xamante ne moom ngay joxe di bokk ak nit ñi di partager savoir partager li nga xam ne moom la la borom bi xéewale waaw mu ne wa shahrun weer la woo xam ne yazdaadu fiihi rizqul mu'min mu ne weer la woo xam ne wu wéy ngëm yàlla ji la ci yokkoo nan la ci yokkoowe waaw mu ne man fattara fiihi saa'ima képp koo xamante ne nii daal dinay mooy lii nag mooy lu kaaleem ak suñu bunt bi man fattara képp koo xam ne dogal na fii ci weer yii di weeru koor saa iman aji koor kaana ñeel na ko maghfiratan ak njéggal li dunubihi ñeer ay bàkkaaram yi yépp wa waaye nekk loo xam ne day nekk luy jéngi waaw di libérer raqabatahu aw loosam minan naari ci safara waaw mooy boo fi dogalee kenn non seulement di nga am borom bi dina la may njéggal ci sa bàkkaar yi waaye yow dina la affranchir ci les euh, feux de l'enfer ba doo fa dugg waaw dina tax doo dugg sawara waaw léegi sauf que hadis bi ñu nekk bu sayna imam Abu Dawud man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri euh, hi ghayra annahu la yanqus loolu waxul ramadan ak yëpp mooy dafa doy loolu du ramadan kese ah voilà même bu dee fii nii hadis bi wax nañ la euh, état wu hadis bi mooy dafa wéradi mais Euh, fii dafa tënk ne euh, Ramadan waaye même foofu même bu tuddee Ramadan ça ne veut pas dire yeneen yi bokku ci voilà te hadis bi dafa joxe te ni mooy ne képp kenn même koo xam ne dafa euh, naafila la doon woor bisu Arafat ak bisu Ashura wala rek lundi wala alxames wala mu togg lu woor ajjuma samedi wala alxames samedi waaw parce que loolu doon tere ku woor ajjuma noonu kese lu dul nga woor benn bés avant. wala benn bi sa pare koo xam ne daal wooru naafi la lu doon def yow nga jox ko mu ndogu kooku da ngay am euh, yool bi ñu la wax voilà kon mu ne kon nag loolu mooy aji woor gi ki dogal ku woor man fattara sa'iman fii képp ku dogal aji koor ci weer wi kaana loolee dina nekk maafiratan ak njéggal li dunubihi ñelal bàkkara waaye qaraqabatihi ak euh, tekki euh, daal di libéré loosam minan naari ci safara ba du bokk ci waa safara ta euh, les euh, feux de l'enfer du ko laal wa kaana lahu beneen xëywal loo hmm, xam ne ay wërsëgam day wane wërsëgam yo da ci yokk waaw wërsëg c'est pas qu'affaire xaalis kese wërsëg gi ëpp solo mooy li jëm ci wàllu ngëm yàlla waaw waaw <laughs> ak yii nii mu ne wa kaana lahu te dina ko ñeel hmm, mislu ajrihi lu mel ni payu aji woor ji lii moom mooy waaw nga liy dëgër na fii hadis bi ñu nekk ci al imam Abu Dawud fii ci Riyad bi dina am lu mel ni payu aji woor wa min ghayri soo saamu an yantaqisa mu wàññi min ajrihi shay mu bañ a wàññi sa aji woor ba payam dara xaalu nee na nag saxaaba yi na ko Seydina Salman nee na radiyallahu anhu mais bi yoneen ne ko nag mais yeneen saa sallam najidu ma yufaqqiru as-sa'ima <laughs> mais yeneen saa sallam ne ñun nag du képp kenn ci ñun moo mën a daj moo mën a am lu muy dogale ak ku wóor waaw kon daal mbir mi mooy kon <laughs> seenu laaj waaye ñi ko manul nag moom lu ñuy def parce que ñu ngi xalaat ay ndogu yu yu yu yu qualité yu rëy yu mag yooyu waaw nga xam ne loolu moom boo moywul ñi yàlla bàddil ci wàllu alal ñoo koy mën a ah yeneen saa salaam ñun du ku nekk mooy mën a euh, daj lu mu dogalee ku woor de fa qaala yoneen saa saam ne leen yu'tillahu ne borom bi dina jox hada sawaaba mooy yool bi ma tudd fii jéggalu bàkkaar jox la lu mel ni payu lu toll ni ka nga dogal mooy aji googee loolu mu ne borom bi dina ko jox hein man képp koo xam ne fattara sa'iman dogloo na koo xam ne dogal na ku woor ala tamra bu dee ci kaw ab tàndar na kese la ko jox benn benn ku def loolu am nga yool bi soxlawul ay buuli ceeb yu baax ay ay ay maafe yu baax ay fufu yu baax waaw ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ganaar yu baax waaw yu ñu njoñ yu ñu mis yu déedéet soxlawoo yooyu yow benn tàndarma kese ku ko jox di nga am yoon bi aw sarbatinaa ku amul loolu mooy guuxum ndox mooy li ñu doon wax sànq naan jaaykatu ndox bi ne ah man de fukki mbuus yii wala koo xam ne sax du jaaykatu ndox ñëw ci jaaykatu ndox bi jënd yu bari waaw romb gaay bi romb sëñ bi aywa jël leen jël leen dafa tàng te léegi doog jot aywa gaay bi jël voilà loolu képp koo xam ne wala sax nga ñëw kopp rek waaw nga toog sa benn kii foo xam ne ndox mu sedd la waaw ci buntu postu caaroy saway wala ci fenn ci ci ci fi nga xam ne buntu pikin fi nga xam ne leer na fii lay bari ñi waaw <laughs> wala ci garage yu njaarim bi saway wala ci eskaay bu dee ne gaay bi nañ fa xaw guddee léegi nag wala sa euh, kiiwu kase waaw léegi ku ñëw rek nga xelel ko waaw donc jot na gaa yi di rang ngay jot ngay xelli ñuy naan waaw ay kaas yu kopp yu ndaw ku nekk naan loolu même benn guux kese waaw wala mu dugg waaw euh, ah, sama sama sama baay bu wala sama lay man de a kii nga tànk ci bi wala ci euh, frigo bi benn ndox daal di jël sottil ko mu daal di naan loolu noonu benn guux boobu boo ko defee yow am nga yool bi aw mazqati laban waaye dina am yool bi képp koo xam ne dafa jël soow moo xam ne daf koo njaram ndox mooy mazqatu laban voilà <laughs> waaw mooy yow sam soow mi eh, da ngaa bëgg mu gën a bari nga def suñu ndox waaw waaye suukar ko ba mu baax neex a jàllale neex lool way nga jox ko loolu rek koo ko joxee yow itam am nga yool bi léegi nag kon loolu mooy lëkkaaleeg suñu bunt bi léegi mu continuer mu ne wa huwa mu ne weer la woo xam ne awwaluhu rahma muy weeru koor njaal beenam mooy décade bu njëkk bi dix jours yu njëkk yi ma beenam rahma yërmande kese la wa awsatuhu maghfira li nga xamante ne mooy diggu weer wi maghfira dix yi ci digg bi njéggal la lay jural kaw aji woor ya wa axiruhu décade bu mujj bi muy fukk fan mujj yi wala fukk yi mën na nekk juróom-ñeent bu weer wi watee juróom-ñeent itqun ab affranchissement lay doon mooy borom bi daal di lay libérer yow jaam yi ak aji ñëwoon minan naari ci safara ba li nga xamante ne du ñu fa dugg mu ne man xaffafa képp koo xam ne woyofal naa an mamlukihi ka nga xam ne mooy ab jaamam ku amub jaam woyofal ko liggéey bi ndax weer wi waaw waaye tamit képp koo xamante ne am nga koo xam ne mooy mamluk loolu jaam la mais day tekki tamit ci nga xamante ne mooy nit ki moo ko salarié la wala koo xam ne am bindaan la walla ku lay liggéeyloo ab booy la waaw waaw comme une vie de mooy koo xamante ne booy yooy di liggéeyul voilà liñ naan euh, euh, bindaan bu góor lañ naan booy <laughs> léegi mooy wala nga am koo xam ne dañ leen di liggéeyul ay yi ay employés yoo xam ne yow bi leen di liggéeyloo di leen yi yow seen patron nga xam ne ah koor gi lañ nekk nga wàññi ne leen nag bon jarul yenn yi man ngeen ko wàññi ko waa wala au ngeen di ñibbi comme fii moom euh, dog gi ay dix-neuf heures la voilà léegi dama leen di may euh, bu dix-huit heures et ngeen wàcc bu ko defee dog man ne la fekk ca fa nga xam ne mooy seen njaboot ya man xaf fa fa képp koo xam ne wow fal naa an mamlukihi ka nga xam ne jaamam la wala borom bi moom la def ay mbiram ci loxoom kooku mu woyofal ko ngir yàlla ndax weer wi eh, mu woyofal ko ngir borom bi xafarallahu dina ko jéggal voilà wa ataqahu te moom itam borom bi dina affranchir euh, doqam baatam boppam naar naari ci safara dina ko soril sawara war nag wastakfiru waay waay bari leen fii ci weeru yi ñu dugg ñuy dugg muy weeru koor min arba'a fisaalin ci ñeenti jëf yoo xam ne lu baax a baax a baax la xaslatayni ñaar yooyee turduuna bihima rabbakum ngeen amee ci sàkkoo ci ngërëmu li nga xam ne mooy seen borom tabaaraka wa taala ba mu gërëm leen wa xaslatayni yeneen ñaar yu baax yoo xam ne laa ghinan bikum anhuma yéen manu ngeen a en tant que oy ngëm yàlla nekkul loo xam ne da ne wax moom garaawul quoi am nañ ci ak doylu amu ngeen ci doylu ci loolee voilà waaw kuy ko ut kotu ku baax te mooy way ngëm yàlla manula gis loolee ne lox man de garaawul quoi loolu moom c'est pas grave bon déedéet voilà laa ginan amu ngeen ak doyloo bikum yéen anhuma wóllif ñaari yooyee fa amma ndaal alxaslataani ñaari yi nga xam ne yu yiw yu baax yu nga xam ne allataani yi nga xam ne turdaw na di ngeen ci sàkkoo ute bihimaa di ko jaare ci ñaar yooyee rabbakum seen borom bu ci njëkk mooy fa shahadatu an la ilaha illa allah kalimatu tawhid mooy seete na amul benn buur ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla amul benn buur boo xam ne moom lañuy xiifal di ko wooral ku dul yàlla tabaraka wa amul benn buur boo xam ne mooy yelloo ñu jaamu ko ci dëgg te mooy ki am sañ-sañ naan ñu jël leen dañu tëralal te dañu teggil lu mu bëgg mu teggi ci ñun ku dul allah <laughs> boobu mooy bu njëkk bi waaw waaw akbar na tastaghfirunahu ñaari ñaareel bi mooy boo seedee am kalima tawxiid gu baax nag doo yem noonu kese ndax jaam foo mu fekk mu ngi def ay erreur kon nag na tastaghfirunahu di ko sakku ci seen borom moomee mu daal di leen euh, muur mbalaanum sutura muy mu daal di leen euh, suturaal mu daal di leen jéggal wa ammal yi ndaal ñaar yi nga xam ne laa ghinan bikum anhuma mooy manu ngeen ne bon loolu garaawul ñun moom am nañu ak doylu wëlif leen waaw mu ne ñaar yooyu mooy am mu ne fa tasaluuna allah aljanna mooy weer wii na ngeen ci ñaan seen borom aljana waaye wa ta'uzuuna biha min bihi min an-naar ngeen jaar ci borom bi di ko ñaan mu musal leen ci sawara waaw waaw yooyu moom kenn manu leen man moom loolu grawul quoi non yaa janaa sa war a man grawul ah non ëllëg foog nga dugg ci fenn fariqun fi janna wa fariqun fis sa'ir <laughs> borom bee ko waaw mën a am soit nga bokk kuréel biy dugg àjjana wala nga bokk kuréel biy dugg sawara voilà kon nag loolu di neen ñaan seen boroom nag aljana te di muslu ci jaare ko ci moom mu musal leen sawara mu ne waman ashba'a léegi muy ñëwaat di waxaat lu am lëkkaaleeg suñu bunt bi baabu fadli man fattara saa'ima mu ne wa man ashba'a fiihi képp koo xam ne jox nga ci aji woor mu lekk bu suur oh <laughs> waaw mu ndogu sawaay nga dóoral ko ay ñoomin mburoo ñoomin saucisson ah. ah. waaw ñoomin pain chocolat waaw ñoomin pain thon ñoomin pain chocolat ak ñoomin seen mburoog beurre <laughs> waaw mburoog gouda ci fromage yu kawe yi waa ji pare ak meew mu baax boole ko qahwa wala qahwa kese mu naan déet nga indi nag ay ay ay ay ay plat bu bu bu dëgër waaw waaw xam it ñoomin shorba tamit ñoomin harira <laughs> ñoomin xariira eh, ñoomin shorba ca ay mbokkay naar <laughs> wala ci xeetu supp yi sawaay lóor ci ba ba ba suur ah! saqaahu llahu borom bi dina ko nàndal min xawdi ci sama mbalkama ëllëg yawmal qiyaam sharbatan ab naan goo xam ne laa yazma'u bu ci naanee dootul mar hatta yadxula al janna ba ni muy dugge aljana allah <laughs> oh. waaw noonu la ko al imaam ibn Xuzayma indee ne in saxal xabar waaye kon loolu it di wax gis nañ yeneen ci wàllu gëneel yi waaye gis nañ ne eh, loolu mooy problème bi hmm? waaw waaw <laughs> al imaam al Munziri mu ne nag xadiis bii nii nga xam ne moom la imaam Ibn Xuzayma ñoom ñoom al-Bayhaqi ñoom imaam Abu Shaykh euh, kii euh, ñoom kee num tudd euh, daj la wax ñi ko solo léegi Abu Shaykh Ibn Hibbaan mu ne xadiis yii nag fii asaaniidihim ci seen càllali ñoom ñëpp Ali ibn Zayd ibn Judaan moo fi ne waaw wa rawaahu Ibn Xuzayma wal Bayhaqi loolu lay gis nañ ko sànq Euh, am na tamit feneen beneen yoon buñ ko jëlee ci xadiisu Seydina Abu Hurayra mu ne ñoom itam solo nañ ko imaam Ibnu Xuzayma ak al imaam al Bayhaqi aydan bi ixtisaar ci loo xam dañ ko tënk ah jaar anhu ci Ali ibn Jud'an waaw Ali ibn Zayd ibn Jud'an boobu nag mu jaar ci Seydina Abu Hurayra voilà mu ne wa fii isnaadi Kasiir ibn Zayd mu ne nekk na ci càllalem Kasiir ibn Zayd moom tamit laysa laysa bi zaak moo tax ñu koy souligner boo gisee ñu lay wax yooyu rek naan ah <laughs> càllaleen nag diwa gi fi loolu mooy <laughs> mooy liy ñuul ci soow mi quoi waaw <laughs> waaw bu ne la moom loolu mooy li nga xam ne foo ko déggee mooy c'est ça bi nga xamante ne mooy liy ñuul ca soow ba waaw kon nag euh, loolu lu ama am solo quoi Euh, léegi kon euh, kon dañuy gis ne kon xadiis bi walillahi alhamdu wal minna en tout cas euh, riwaay bi nga xam ne bu wér la imaamu Tirmidhi na xadiisun xasanun saxiix wane na kon gëneel li nga xam ne moo nekk ci dogloo quand même foo xam ne dafa woor nga jox ko lu mu dogoo moo tax loolu bu ñu ko sàggane quoi voilà am na tamit ci yeneen yoo xamante ne nii imaam Ibn Xuzayma ci boppam indi na ko. na ko noon al imaamu ahmad xam nga imaamu ahmad daal dina koy solo xadiis bi sànq biñ lay wax ci taxriij bi solo na ko moom am na nenn loo xam ne noonu la ko ndee ah Seydina Zayd ibn Xaalid foofu dane eh, kii eh, musnadu shaamiyin baqiyatu xadiis Zayd ibn Xaalid al-Juhani mu ne haddasanaa Ya'la al imaamu ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Ya'la di Ya'la ibn Ubayd ibn Abi Umayya al-Iyaadi mawlaahum al-Hanafi at-Tanafisi al-Kufi rahimahullahu euh, nekk koo xamante ne muy génn àddina la deux cent neuf rahmatullah alayhi qaala haddathana Abdul Malik gis nañ ko sànq mu Abdul Malik ibn Abi Sulayman Maysara al-Arzami rahimahullah gis nañ ko sànq saduqun lahu awham an Ata muy ko dugg la am ay def-def de jële ci Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri gis nañ ko sànq Abu Muhammad al-Jumahi mawlahum rahmatullah alayhi an Zayd ibn Khalid al-Juhani an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man fattara saa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illaa annahu laa yanqusu min ajri as-saa'imi shay' wa man jahhaza ghaaziyan fii sabiilillahi aw khalafahu fii ahlihi kutiba lahu mithlu ajrihi illaa annahu laa yanqusu min ajri al-ghaazi shay' voilà kon mu ngi noonu mu ne eh, moom al imaamu Ah, ah, ah, Abu Zayd ibn Khalid mu ne yeneen saa sam nee na man fattara saa'ima ku dogloo aji woor kutiba lahu mithlu ajri dinañ ko bindal lu mel ni tayu aji ki woor illaa annahu sauf que laa yankusu du wàcc wàññi min ajri saa'imi ci pay ki nga xam ne moo woor shay'un dara waaye wa man jahaza ghaziya côté bi gisoon nañ ko ci eh, Riyad bi eh, walillahi alhamdu wal minna mooy fi nga xam ne man jahaza ghaziyan ah, boo fàttale ko ah, loolu uh, jiitu woon nañu daal di woon koy gis ci biir Riyad bi walillahi alhamdu wal minna ah, mooy hadith 117 waaw baabu taawuni ala al birri wat taqwa gisoon nañ ko ta Seydina Zayd ibn Khalid mii moo ko soloon hadith boobu daa am lu ñuy boo xam ne da cee boole suñu côté hadith bii nii voilà parce boo fàttale ko Euh, bon xam nga daal boo fàttale ko parce que xadis xaw dañoo bari mais foofu lañ ko gisa woon quoi waaw xadis 117 euh, foofu lañ ko gisa woon Seydina te al imam dane woon wa an abi Abdurrahman Zayd ibn Khalid al-Juhani euh, radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala non 177 maanaam 117 177 la woon pas 117 voilà 177 <laughs> foofu la foofu hadis bi foofu la woon mu ne woon moom Seydina abu abu abdirahman di euh, Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu moo doon chapitre 21 quoi baabu fi taawuni ala al-birri wat-taqwa moo doon premier hadis mu ne woon annahu qaala qaala nabiyullahi sallallahu alayhi wa sallam man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khayrin faqad ghaza waaw hadis boobu noonu imaam Ahmad moom da cee yokku côté bii nii mu ne kon yeneen saa salaam ku dogloo aji woor di nga am payu payam moom waaja woor te duñu wàññi ci ak payam dara waaye képp ku waaja la koo xam ne kuy dem ci xare ci toolu yàlla la kooku day nekk ku mel ni ku am payam day dina day mel ni ku ku ku ku ku payam mooy la mooy waaji même bu demee xare ba avorté day am yoolu ko xare yow mi ko waajal nag dangay ngay am yoolam yoolu ko xare waman jahaz aw xalafahu wala boo ki yow amooloo ko waajalal waaye nga wutu ko aw xalafahu wala nga wutu ko fii ahlihi ci ay ñoñam waaw fii boroom ay soxnaam wala njabootam waaw lépp loo xam ne moom lañ soxla tamit assistance bi ñu soxla nga taxawee ko sa ci gannaawu moom moom mi dem xare ji kutiba lahu des na ko bindal mislu ajrihi lu mel ni payu ka dem xare ji def loolee dinañ ko bindal lu mel ni euh, payu ka dem xare ji suuf ko annahu la yanqusu du wàcc du wàññi min ajril ghazi ci payuk aji euh, xare ji shay'un dara waaw kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon xadis bi kon gis nga xadis la gu rëy la di wane ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci waajal ki nga xamante ne mooy ka nga xamante ne nii dafa euh, dafa woox dafa woox moo tax jarula sàggane yàlla nañu ko borom bi may wallahu taala